di suurati suleymaan seydina daawud alayhi salaatu wassalaam ci suñu jataay bii ñu génn ñu woon ba léegi ci nettali bi nga xamante ne nii moom la boroom bi tabaaraka wa taala di nettali mbiru seydina suleymaan alayhi salaatu wassalaam ñu ngi doon lijjanti nettali boobu nga xam ne moom lañ gisoon bii weesu tam bari ci téere mufassiruuna yi wax la ne nettali boobu noonu demewul noonu nga ne ma woon nag waaye yow da ngay toog rek naan demewul noonu léegi lan moo tax nga ne demewul noonu man la woon billahi alladi laa ilaha illaa huwa loolu amul lan moo koy njëkk a wane mooy ne lii nim bu am na benn sanad boo xam nante ne nii wér na dëgër na ba ci seydinaa mawlaana ibn abbaasir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mooy ne loolu moom jëlewu ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ki mu ko jële mooy kaabul ahbaar kaabul axbaar benn fóore la woo xam ne ci fóore yahuud yi mu ngi doon dund jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye tuubagul woon ndax yaman la nekkoon baayam a ko fa tëjoon ba pare nag daal di koy tere ne ko yi nekk fii ci magasin bi bu ko ubbi mukk léegi nag ba baayam génnee àddina mu ne wayow naa ko ubbi mu ubbi gis yam ñuy melal di portrait yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jóge fa daal di ñëw nag bi ñëwee Seydina Omar la fa fekk fekk Seydina Siddiq génn na àddina yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàll dem na mu yàgg léegi nag mu fekk Seydina Omar moom nag lu bari lu mu doon nettali mu tuub lu mu doon nettali da ko doon jële ci seen téere yi nekkul ne dafa tey xam ne lii du dëgg mu naan da koy nettali dafa jàppoon ne loolu dara newu ci alors que ay wax yu amul yu bari ci seen téere yooyu daf cee nekk comme ni ñu ko xamee que ne ñoom dañoo falsifié yuharrifuuna al kalima an ba'di mawaadi'i mooy dañuy jël baat yi di ko di ko di ko soppi comme ni leen neexe gaa yi mooy ne noonu lañ nekkoon falsifier affaire yi loolu lan moo koy wane ma ne dem loolu ndax al imaam as-Suyuti dafa tudd rahmatullah alayhi ci ad-Durr mu ne kii imaam Abdurrazzaq as-San'aani yu borom musannaf radiyallahu anhu wa rahima ak al imaam Ibnul Munzir dafa solo jële ci mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu mu ne ñeenti laayaa ngi ci téereb yàlla bi man masumaa xam lan lay tekki ak lan lay wax ba ni nga xam ne ci laa koy laal jay kambul axbaar radiyallahu taala anhu ana an an ibni abbas wa rahima an kaab wa rahima allahu kaaba nee na léegi ne bokku na ci laaya yooyu mu ne mooy laaya bii ñuy gis mu ne lan mu ne walaqad fatanna sulaymaana wa laa ala kursiyihi jasadan thumma naam mu ne dëgg-dëgg daal di woon nañuy nattu sayyidina sulaymaan wa alqaynaa ñu daal di sànni ala kursiyihi ca turunam ba ca ngàngunaay ba mu doon toog jasadan la nga xam ne mooy ab yaram la thumma ginnaaw bi anaa ba mu dellu ci borom bi waaye boroom bi delloo ko la nga xamante ne nii moom la ko joxoon ci wàllu nguur kon nag loolu la lii kon dañoo leer ne kon Mawlana Ibn Abbas moom leeral na ki mu ko jële te ki mu ko jële xam nañ li mu doon tëj mooy ci téere yi nga xam ne ay foo et archi faux da cee bari muy israiliyaat loolu la ñuy tudde israiliyaat mooy nettali yi nga xam ne ci téere yi ba mu israil yi muy yahuud yi chrétiens yi la nekk nga xam ne dara dëgëru ci te dara yu bari amu ci waaw yu bari yu ci nekk waxoon naa la li ñuy xamee ne baax na mooy alxuraan ay ñëw dëggal loolu wala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu xam ne lii noonu la waaye yu ëpp ci li ñuy wax demewul noonu ñoom ñi nga xamante ni ñoo wax ci xàqu borom bi yu garaaw yi ñu wax waxatuma la ci yonent yi te ñoom rawatina xam nga yahuud yi ñu bari dañoo jàppoon ne Seydina Sulaymaan alayhi salaam du yonent am njabarkat la te loolu jinnee leen ko def loolu loolu la loolu la doon wax naan dinañ ñëw ci foofu mbir yi dina gën a leer insha allahu taala waaye fii fokk affaire bii leer gisee mooy lii nii dafa nekk mbir yoo xam ne wallaahi gis nga nettali ni gisoon bi weesu ni mu rigaloowee te reetaatlu te nekk loo xamante ne mel ni film bu ñuy joué mel ni manga yooyu gaa yooyu mel ni ñoom Hercule ak ñoom Héra ak gaa yooyu mythologie grecque yooyu ngay gis mooy ne gis nga yu mel noonu daf budul woon ne daa fees ci téere yi tafsir yu bari te tamit léegi suñu jamono réseaux sociaux yi télé yi ak rajo yi gaa yoo xamante ne nii dañuy ñëw yàkkamti nañ gis yu mel nii ba commencé di wax naan dañuy tafsir naan voilà kii moo ko tudd voilà gis nga du leer na léegi. que ne même bu dee sanad yi wér na ba ci Mawlaana Ibnu Abbaas am na ci wér ba moom moom leeral nañu ki mu jëlee wax ji voilà te kooku moo ko jëlee ñépp xam nañ ko en tout cas ñi xam affaire xaalis xadiis xam nañ que ni nettaleen yu mel noonu kenn du ko jël parce que dañuy xam ne bu dee dafa dëppoo dafa wutee ci yàqu alquran ak waxu yonent bi alayhi salaam dañuy xam ne lii te dafa jomb dafa impossible mu nekk seytaane naka la seytaane di mën a jële forme ab yonent yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ñu xamal que ni seytaane ku ma gis ci gént man nga gis yonent bi alayhi salaam ndax seytaane du jël sama forme man la nekk te du lool du jagleel yonent mi alayhi salaatu salaam du loo xam ne c'est exclusivement pour moom non yonent yëpp noonu lañ mel iblis mënu la jël seen seen form waaye bu doon loolu kon lan moo ñuy wan ne kii ñëw di wax ne yàlla ko muy ab yonent bu baax bu ñu xam suñu boroom yónni ko bu dee Iblis day am possibilité jël formam di wax nit ñi mbir yoo xam ne ñu koy lan la xam ne lan la ñuy ràññeewe li dëggu jóge ci borom beeg li dëgguwul jóge ci moom loolu mooy li nga xam ne baatil la neen la te yonent ma lay sa sa moo ñu ko wana te loolu waxuma la yonent yi rek am na ci nitu yàlla yi mooy boroom xam-xam yu mag yi ñoo xam ne Iblis ci boppam c'est impossible muy jël seen forme loolu te amewuñ ko dara dul ci roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ci moom yonent bi saa saa suñu borom may leen lool rawatina nga may wax ñoo xam ne ñoo raw képp koy tudd ko dulub yonent muy Seydina Sulaymaan loolu kalib la buy wane ne lii lay wane ne lii nar la mu leer këne seytaane bi daa jël formam ñëw toog di àtt nit ñi lu bari nit ñi xamuñu ko lenn li daal lañ jekki seetlu ne kii ni muy àttee dese naa ju waaye it muy dikkal soxnaan yi loolu walla iyaazu billaah suñu boroom jël na dina jël ak seytaane di ko def muy muy mu mu mu mu di ko di ko di ko di ko sëmbërtël ci soxnaay ay yonent yoo xam ne yu baax ku mel ni Seydina Sulaymaan walla iyaazu billaah ci wàllu sëyëg yooyu ba ñuy sëyëg moom naan dañ doon dikk ak moom léeg sax mu nekk koo xamante ne mooy ci jamono yi ñuy gis mbërëg yooyu wallahi kullu hadi lii léegi nag loolu benn la waaye keneen koo xam ne leeral na ne mbir mi du dëgg mooy al imaam al qaadi Iyaad rahmatullah alayhi comme niñ ko waxe woon keroog bi ñuy wax mbiru bàyyi Seydina Sulaymaan mi di Seydina Daawud moom wax na ko lu mel noonu moom Seydina al-Qaadi Iyaad al-Maaliki rahmatullah alayhi dëkkoon fii ci Rabat ci Maroc mu ne wayew lii rëg du rëg mu ne wérul li nga xam ne moom lay toxal axbaar yu yuuna yi mooy yi nga xam ne ñooy historiens yeeg gars yi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu ci wàllu tafsir yoo xam ne façon histoire la ñuy def mooy ut yu mel noonu rek di ko dugal ci seen biir tafsir yi ci li nga xam ne mooy saytaane di niru nirulu ak li nga xam ne mooy Seydina Sulaymaan ak li mu def mooy mu daal di def moom nekk ab iblis bu toog ab saytaane di di jiite mbiri daal nekk ki nga xam ne moo nekk ba pare di waaye di di doxal ay atte yu dëng yoo xam ne am loolu noonu ba ñenn ñi ñëw di ko di di ko seetlu ko ni kii moom waaw moom laay gi atte mi moom wute moom daal dinay doy waar de loolu lo loolu loolu loolu wax yàlla noonu la ko al imaam al qaadi waxe ak lu mel noonu waaye na ko noonu mbir mi loolu la mooy ne affaire bi demewul noonu voilà wax jooju léegi nag <clears throat> nga ne ma léegi lan moo léegi lan moo am dëgg-dëgg ci gàttal parce que ñu ngi war a gudd ñu ngi nar a gudd fii <coughs> dañ naan la affaire bi lenn la xam nga lan lay wax nii te loolu ku mel ni sax euh, euh, Seydina Cheikh Ahmad Tidiane euh, radiyallahu lu mel noonu la wax bi nga xam ne moom la ko taalibeem bi laaj ci loolu loolu mel la wax ne looloo tax te loolu mooy li affaire bi mooy ne xam nga lan la xam nga leen ci ma alayhi salaam dane xadiis bi mooy ne imaam al moo ko solo ak ki nga xam ne mooy al ki nga xamante ne mooy al imaam Muslim ibn al Hajjaj ne ko noonu al imaam Ahmad ibn Hanbal ak al imaam Ahmad ah, abu sho mooy euh, euh, euh, ahmad an-Nasa'i wax na voilà moom Ahmad la tudd al imaam musnadu euh, euh, an-Nasaa'i Abu Shu'ayb Ahmad euh, Ahmad ibn Shu'ayb non Abu Shu'ayb Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi moom da Ahmad la tudd <laughs> rahmatullahi alayhi moom solo na ko yonent bi alayhi salaam da Seydina Abu Hurayra radiyallahu dane yonent bi alayhi salaam nee na Seydina Sulaymaan ibn Daawud alayhi salaatu wa salaam dane waat naa ci yàlla ne dinaa wër tey ci guddi gi dafa amoon. téeméeri soxna wala téeméeri soxna yu manqué benn moom la amoon mu ne ñoom ñépp dinaa wër dinaa séq ak ñoom li nga xam ne moom la nit di séq euh, am góor di sot soxnaam dinaa joteeg ñoom takku ku ci nekk di bu boo di nga am doom joo xamante ne day nekk koo xam ne warkat la nekk koo xam ne warkatu fas nekk koo xam ne jihaadkat lay doon ci yoonu yàlla nee na nag malaaka fa qaala lahu saahibuhu muy malaaka bi nga xam ne moo koy kii ne ko waxal insha allah léegi mu fàtte ko mooy bi mu nee ko waxal insha allah léegi daf koo fàtte mooy mu falam yàqul insha allah waxu ko mooy du dafa tay ne waaye waaye waxuma insha allah non non da ko koo wax mu nekk ci leneen après bi mu ñëwee ba koy mu fàtte wax insha allah mooy voilà mu fàtte ko fa nasiya mooy mu fàtte ko léegi nag bi mu fàttee wax lool léegi nag mu def li mu def mooy daal di joteeg soxnaam yooyu yépp waaye kenn comme que dafa fàtte woon wax insha allah comme li suñu borom wax fële rek ci suuratul kahf bu ne yonent bi saa saa bul waxatee dara ne man dinaa def lii ëllëg illaa ay yasha allah ba rabbaka idha nasi mu ngi noonu comme loolu rek la mooy da koo fàtte léegi nag comme que da koo fàtte waxul insha allah léegi boroom bi nee na ñooñu kenn kese moo ci ëmb mooy soxnaam yooyu kenn kese ci ëmb te ba mu ñëwee la mu la nga xam ne moom la indi koom doom mooy dogitu nit la mooy matul nit la koo xam ne ab dogitu nit la doom la la soxna soo su jur mu ne maa ngi waat walladi nafsu muhammadin bi yadi suñu yonent mi alayhi salaam ne maa ngi waat ci ki nga xamante ne bakkanu sayyidina muhammad alayhi salaam mu ngi ci loxoom di borom bi tabaaraka wa taala bu ne woon insha allah ñoom ñépp dinañ jihaad ci yoonu yàlla nekk ñoo xam ne ay gawar la ñuy doon ñoom ñépp lii nii la suñu borom di wax ne lan ne fatal naa fatanna Sulaymaana lii nii la mooy ne fitnaaloon nañ Seydina Sulaymaan mooy lan nattu woon nañu ko ci lii nii mooy ba mu waxee loolu suñu borom moo ko moo ko fàtteloo ndax dara du xew lu ci nam na ma bëgg-bëggam loolu nag ba mu ko fàttee wax loolu looy mooy jasadan boobu wa jasadan wa alqayna ala kursi jasadan summa anab mooy ca turónam ba comme ni ngay sa doom mooy ne doom jëm am mooy matul nit léegi nag kooku loolu lay wax ne summa anaab ginnaaw bi ba mu gisee ne ah fàtte woon na wax insha allah mu daal di dellu wax ci borom bi tabaaraka wa taala loolu la te loolu mooy li nga xam ne moom la alxuraan ware te loolu la yonent ma lay saab saab wax mu leer léegi nag ana lii ak li nga xam ne moom nettali bi ñu fi wax naan ay jaaro beek nga xam ne gaa yu bari talsamkat yi di ci nekk naan xaatamu Sulaymaan fu nekk di ko këyën këyëngee ci loo xam ne teguwul ci dara teguwul lu dul ci ay xuraafaat ak xusaambulaat loo xam ne dara amu ci ay épopée yoo xamante ne nii dara deme ko ci noonu lii nga xamante ne nii lii ñu ci wax nii lii mooy li am te noonu la ko ki nga xamante ne nii boroom jawaahirul maani rahmatullah alayhi noonu la ko laaje Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu te loolu la ko leeral te loolu sax mooy dëgg li loolu mooy li am kantaa yeneen yi nga lay wax loolu leer na kon ñu yem noonu ci jotaay bii di ñëw kon ñu dugg ci beneen nettali boo xamante ne nii mooy fii gis nga non suuratu Saad duggal ci Saad